mu ne loolu liñ ciy tonto wa yujaabu an an-nazar bi anna Sufyaan kaana idaa haddatha mayyazahaa thumma taala al-amru fa tarakahu as-sahwu an ta'yiinihaa fa hafiza ba'du man sami'a ta'yiinahaa Abdullah man sami'a ta'yiinahaa minhu qabla an yatrukahu as-sahwu thumma kaana ba'da an khafiya alayhi ta'yiinuhaa yadhkuru kawnahaa masiida ma'a ibhaamihaa thumma ba'da dhaalika immaa an yahmula al-haal haythu lam yaqa tamyizuha la ta'yinan wala ibhama an yakuna zahala an dhalika aw ayyana aw mayyaza fa zahala anhu ba'du man sami'a wa yatarajjahu kawnu al-khassa al-madhkura hiya al-mazida bi annaha tadkhulu fi umumi kulli wahidatin min ath-thalatha thumma kullu wahidatin min ath-thalatha mustaqilla voilà mu ne nag léegi dañuy tontoo nag le waaw le fait que kon loolu mu ne affaire bi lenn la mooy que ne possibilité lii la <laughs> que ne Sufyan ibn Uyayna rahimahullah bi muy nettali mbir mi au début affaire bi leeroon na ci boppam bu leer kene moom yoneen saa salaam ñett yee la wax léegi moom mu ci yokk wa samaatatu aada léegi nag comme que hadis la boobu da koo yàgg jàngale mu dem ba ci biir ak jamut daal di koy dugg ah comme que mu ngi ko ci doon yokk mu dem ba ci biir xamatul ban la exactement léegi nag bu ko defee ñenn ñi nga xam ne doon leen ko jàngal jamono jam leen di leeral ne leen bii moom moo ko ci yokk ñoom ñu jàpp loolu ñeneen jamono ji nga xam ne du leeral loolu jàpp ñeneen ñi waaw wala jamono ja nga ne ci la nëbboo ci moom léeg-léeg soit mu doon bu ko doon jàng ñeent yi sans mu leeral wala mu wax ko ne ah am na bu ma bu ma leerul waaye am na ñoo xam ne jàngaloon na leen ko bañ xamoon ne bii la ci dugaloon voilà kon nag mu ngi noonu wala mu wax ko sax lenn ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy doon toxal xadiis yi daal di fàtte lool daal di ko wala daal di koy nettali ñeent yi noonu voilà kon nag loolu la mu léegi nag muy leeral li fekk samaatatul anda mooy ñeenteel bi këne loolu samaatatul anda hein këne moom day dugg ci yële yëpp parce que yee fu mu la dale sam noon day reetaan loo sam noon de toute façon waaw waaw léegi wallahu taala alam waaw léegi kon ginnaaw lii nga xam ne bahsun nafisun jiddan la al imam wal hafiz ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala def kon wàllu taxrij baango muy njàngat bu njëkk waa léegi ana ban lëkkaale la bunt bi am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi di wax fadlu du'a ñu ne la euh, euh, lëkkaale bi mooy liñ la doon wax ne mooy ngëneelu ñaan yi nga xam ne dañoo mëdd muy ñaan yi nga xamante ne aljawaami' comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxoon nenent bi alayhi salaatu salaam loolu doon privilégié mooy ñaan yi nga xamante ne ni euh, ñooy yi yi mëdd daal di dajale mu bàyyi yi nga xam ne ñoo wuteeg ñoom mooy ci yonent saa salaam ñaan gi dalay boo ko bu la ko yàlla mayee mooy lépp loo xam ne lu la la dal la ci metti da koy puus waaw lépp loo lu jaam bi man di muslu ñaan muslu ci ci àddinaam ak alaaxiram borom bi da koy defal te loolu mooy ak texe moo tax benn fi yeneen saa salaam digle ta'awwazu waaw dee leen ñaan yàlla mu musal billaahi dee leen ñaan yàlla mu musal leen am yoo xam ne dane kaana moom yeneen saa salaam moo ko doon def nga gis ne loo xam ne da ko doon def la ba pare digle ko waaw billaahi ci ñëw leen ci yàlla mu musal leen musal leen lan li nga xamante ni bi ci njëkk mun a jahdul balaa moo lan mooy jahdul balaa léegi jahdul balaa léegi nañ ñëw euh, euh, ñu ngi waale ci sii bi euh, mooy boroom xam-xam yi li nga xam noonu lañ ko solo jahdul balaa al imam ibnu Battaal mu ne jawdul balaa kullu ma asaaba al mar'a min shiddati mashaqqatin wa ma la taqata lahu bi hamlihi wala yaqdiru ala daf'i mu ne mooy lépp loo xam ne nattu bu metti buy dal nit ki lu tar loo xamante ni ak coono gu rëy rëy gu insupportable ah wa ma la taqata lahu bu tar ta metti ak loo xam ne manu koo yenu te tamit non seulement manu koo yenu te manu koo jañal boppam mu ne waqiila am nañu ne almuraadu bi jaadil balaa qillatul maal wa kasratul iyaal <laughs> loolu imaam ibn Umar boo ko wax radiyallahu anhuma mu ne jahdul balaa moom lenn la mooy <laughs> yow sa sa alal néew sa alal néew ba pare nga bari njaboot njaboot yoo xam ne yow li ngay am xaaju leen a mat tous les jours da ngaa war a à leurs besoins imaginer koo xamante ne nii këram am na ay fukki nit ak juróom yoo xam ne yépp moo leen war a dundal te sawaay li muy gañe mënula dundal benn nit par bés <laughs> mu ne loolu nag mooy jahdul balaa nag mooy bari njaboot te amoo alal ju leen ju leen doy joo joo leen mën a dundale loolu la waaw waaw léegi euh, mais yii yëpp day dugg ci biir ah. Euh, ku mel ni imaam as-Suyuti rahimahullah moom ci mu ne mooy li nga xamante ne nit ki bu ko dalee day day choisir moom faatu mooy moom danaan ah sawaay <laughs> lii daal sawaay baleen ma ma ma ma ma faatu rek waaw waaw ci Sharh an-Nasa'i bi la doon wax mu ne yal xaalatu allati yaxtaarul yaxtaarul mawta alayha ay law xuyira bayna al mawti wa bayna dhalika tilka al xaala la ahabba an yamuuta taharruzan an tilka al xaala <laughs> imaamu Suyuti rahimahullah mu ne mooy état bi nga xam ne mbir mi nga xam day dal nit ki nga xam ne nit ki buñ ko bu ko dalee day préférer dee buñ ko se buñ ko ne woon yow tànnal entre nga dee ak ak lii mu tànn dee léegi ngir mën a fegu ci musiba gu mag googee waaw loolu mooy jaadul mala <laughs> alkirmaan yi mu ne lii kàddu la goo xam ne gu mate la waaw jaadul balaa waaw ndax moom ndax almakruha li nga xam ne nit ki bëggu ko te baaxul co imma an yulahaza min jihatil mabda mooy kàddu yi yeneen saa sala wax soit nga xoole ko côté bi nga xam ne mooy buy tàmbali te loolu mooy suul qada mooy buy tàmbali mooy dogal bi bu dalee rës xam nga yàlla qada buy day rës dal côté boobu borom bi nag ne la ñaanal yàlla bu musal la ci yooyu xam nga ne di la ne mais ñun dogal lan lañ ci man dogalkat yàlla rufi'atil aqlaam wa jaffatis suhuf la ñu yeneen saa saa waxoon yëkkati nañ xalima yañ doon binde dogal ya te këyit dañ ko doon binde fendi nag mais kon ñun suñu ñaan nan lay soppi ñu ne la attention fàttalikul jamono yi ñu la doon wax ne la euh, lawhul mahfuz dafa am partie yoo xam ne c'est indélébile du soppeeku am partie boo xamante ne day soppeeku loolu moo tax ñu naan la yonent bi sallallahu alayhi di wax naan nit ki bu rafetalee eh, eh, ci ay njabootam ak yooyu dañ mën nañ ko eh, yokkal aw fanam man képp ku bëgg ñu yokkal la saw fan barkeel la sa dund ah na nga na nga na nga jokk sa mbokk loolu taxawoon nañ ci yaa koy fàttale ko kene borom bi day def kene bu dee côté bi nga xam ne du soppeeku moom il faut mu dëppoo la nga xam ne moo nekk Eh, eh, eh, la ñaan gay def wala waaj bu buñ ne ah kii de bu ñaanee lii dina ko dal waaye bu ñaanee yàlla yàlla du côté léegi nag est-ce la dina ko ñaanam du ñaan lool day tàpp day day dëppoog la nekk ca lawhul mahfuz côté ba nga xam ne du deñ waaw léegi nag boo ñaanee yàlla nag man na la teggil balaa boobu naroon la dal waaw ndax bariwaane yi musiba yu nar a dal jaam yi bu dul woon ñaan gi ñuy ñaan rës na ci seen bopp yi bu yàgg ndax loolu la ko boroom bi gàlle waaw kay te tamit ñaan jaamu yàlla la rien que ñaan jaamu yàlla la comme niñ ko fi tudde bi ñuy tàmbaleeg yooyu te dinañ ko gi gën a gis ci xadiis yi kon nag mu ngi noonee eh, quoi kon suu euh, euh, kon suul xato mooy kon dogal ba nga xamante ne nii nit ki bu la dalee yow ah mbir mi du baax ci yow de <laughs> waaw waaw sinon yàlla moom atte bi yëpp a jaar yoon mais selon conséquence yi am ci nit ki mën na koo bañ arranger fii mu ne mos fayeen bi xam nga ne moom rien que bu naroon a reer <laughs> ñu defaral ko ganaar ba bu xiif dem bay reer benn muus ñëw yóbbu ganaar gi rek fii mu ne loolu rek sawaay pour moom fii mu ne lu tar moo ko dal waaw lu tar moo ko dal te pourtant dogal voilà moom loolu lu lu metti la ci moom nee na waaw <laughs> waaw kon dark su'ul qada euh, mu ngi noonu wa dara daraku shaqa daraku shaqa moom la euh, kii di wax ñu continuer lii nga xam ne moom la al al al al al na Kirmaniyu di wax mu nekkoon kon euh, li nga xam ne neexul te baaxul dañ koy seetlu ci côté buy tàmbali te loolu mooy dogal bi buy ñëw li nga xam ne neexul aw min jihatil ma'ad wala ñu xool ko côté bi muy dem fa muy jeexe te loolu mooy daraku shaqa parce que mooy yow man ngaa dem ba ci biir ak toroxtaange daal di lay dab aw min jihatil maash wala jamono ji nga xam ne mooy côté li ngay fi ngay dund ak sa dund mu ne wa huwa imma min jihati ghayri yi wala bokk beneen wàll wa huwa te loolu mooy samaatatul aada nit ki man na jóge ci moom waaye man na jóge ci li nga xamante ne nii mooy noonam ya waaw aw min jihati nafsihi walla ci côté muy jahdul balaa na'udhu billahi min zalika yal nañu yàlla musal ci yëpp kon su kon gis nañ a'udhu billahi ta'awwadu billahi min jadil bala wa daraki shaqaa léegi daraku shaqaa wax nañ la dañ naan darak di wax darak mooy dab gi nga xam ne moom la la toroxtaange di dab waaw nekk ci mbir ba foog na yaa ci nekk toroxtaange dal la fi umuri dunya wa fii umuril aaxira loolu yépp ci yam mu dal la ci sa mbiru àddina goo xam ne bu dee sa digganteeg si àll la moom mooy de toute façon day am conséquence àlaxira moo tax al imam an-Nawawi mu ne wa amma daraku shaqa fal mashhur fii bi fathi ra wa haka al-qadi wa ghayru anna ah, waaye am na imam al-Qadi Iyad nee na ñenn ci ñu solo imam muslim sahih bi dark ci sukkur lañ mu ne loolu ab làkk la mu ne wa huwa yakunu lool nag day nekk fii umuril aaxira wa dunya wa maanaaw a'udhu bika mu ne loolu day nekk nag ci sa mbiru àddina ak sa mbiru alaaxira de mooy ak toloxtaange loolu nag ñaan gi lenn la mooy borom bi maa ngi muslu maa ngi ñëw nga musal ma ci li nga xam ne mooy ak toroxtaange gi ma laal Allah Allah waaw moo tax imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ne wal muta'awwidu minhu li nga xam ne moom la jaam bi ci di muslu ci al daraku shaqa mooy ay yalhaqahu shaqa'un fi dunya yut'im mooy toroxtaay goom da koy dal ci àddina sonal ko wa yusqiluhu ko wa fil aaxira ci alaaxira nag yu'adibu mooy indi ñu toroxtaange ñu daal di koy mbugal waaw waaw akbar <laughs> waaw kon mu ngi noonee kon am nañu li nga xamante ne mooy ah daraka shaqa wa suu'il qadaa waaw wa suu'il qadaa gis nañu waaw mooy dogal bi wax nañ ci sànq woo xam ne sharrihi la musal yàlla musal la ci léegi wa shamaatatil adda boobu mooy say noon daal di lay noot ba pare di dëkk ci lépp lu ci mettit ak ay musiba waaw yoo xamante ne moo lay dal quoi waaw ay musiba yu la dal sam noon di ci kontaan waaw buñ ne nee shamita ak shamata ñaari dañ koy wax fa huwa shamit waaw moo la imaamu Shafi'i doon na ko way ci wayam bari fa inna shamatata al a'da'i bala'u voilà <laughs> musiba dal la say noon say noon ci boppam dina kekku loolu beneen façon beneen façon musiba la boo xam ne bu dal jàmbi la xam nga noonu li koy li koy bégloo mooy bu gisee kamu noonool nekk ci musiba day kontaan waaw mais fekk kamu noonool mu ngi nekk ci lu neex day mer bi bi kii xol ba di bitaa gaas te du ci man dara waaye bis boo nee ci musiba mu kontaan wal iyaadu wal iyaadu billah al imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullah kon ñii la kon xam nañ Euh, li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy euh, yi nga xam ne kon moom la ñaan gi ëmb ci am doole ngëneelu di ñaan ñaan yi di ñaan borom bi kon min jahdil balaa ah allahumma inni a'udhu bika min jahdil balaa wa daraki shaqa wala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamaatatil a'daa sinon waaye <laughs> jàpp na samaatatul aada dañ ko cee yokk nga wasuwul qada <laughs> ah min jaadil bala wa daraki shaqaa'i wa su'il qadaa yii muy ñaan yoo xam ne bu ci yàlla musalee mooy yow jox na lu lépp waaw mooy fegal lépp lu la nar yàq borom bi jéngi na ko téye na ko wëlif la waaw lii lépp di wane ne kon ñaan li nga xam ne noonee la amee solo ko waaw akbar al imaam al xaafiz an-Nawawi bi muy saraal yi eh, mu ne eh, mu ne xadiis bi dañ ciy jànge istihbaabu du'a sopp guñ sopp ngay ñaan wal isti'aada min kulli al ashyaa al madkuura yow jaam bi ngay ñaan borom bi musal la ci yépp yi nga xam ne moom lañ tudd fii fi hada al wa ma fi maanaaha ak yi nekk ci maanaawam ñëw ci yeneen i xadis mu ne wa hada li lii wa saxiixu mooy yi lu wér alladi bi nga xam ne ajmaa alayhi al ulama ci la boroom xam-xam yëpp daal di dajaloo wa ahlul fatwa ak waa boroom xam-xamu fatwa yi fii jamil ansar ci jam ci mboolem jamono yi wal amsar ak gox yi wa sharzat mu daal di bero taifatun min az-zuhad ay kuréel yoo xam ne ci eh, ñu dudd àddina ñi wa ahlul ibaada ak ñi nga xam dañuy jaamu yàlla ila anna tarka du'a afdal ken bàyyi ñaan moo gën mais lii moom ngandum tuumte la lii lañ doon wax naan gis nga boo gisee bi ñuy tàmbale bi ñu doon tàmbale ñu commencé hadis boobu man shaghalatu qira'atul qur'an an zikri wa mas'alati on ataytuhu euh, xayra ma utiya sa'ilin xam nga loolu waxoon naa la loolu beneen bi nga xam ne moo gën a siiw boobu baax na sax ba boobu moom mursal la mooy ki ko wax du sax saxaaba moom moo ne yàlla nee te loolu mus mu ngi ci musnad al imam ibn abi ak ki nga xam ne mooy kii nu mu tudd keneen ki abu bakr ibn abi keneen ki abdurrazzaq as-san'ani rahmatullah alayhi ñoom ñaar ñu ngi indi affaire boobu euh, man shaghalahu dhikri mas'alati waaw képp koo xamante ne nii li ko soxlaal mooy li ma tudd man borom bi bañaanuma dinaa ko jox li nga xamante ne nii moo gën li may jox ñuy ñaan loolu noon laa lay wax loolu hadis boobu lay sa bi waaw loolu moom lay sa bi wér ma bu dee imaam at-Tirmidhi ak ak sëriñam imaam ak ak ad-Daarimi rahmatullah ad-Daarimi ad-Daarimi ad-Daaraqutni du sëriñu bo imaamu at moo ko mag euh, euh, parce que imaam ad-Daarimi rahimahullah moom. sëriñ la ci imaam muslim ak imaam at-Tirmidhi euh, waaye imaam ad-Daraqutni après ñoom la ñëw moom année trois cent yi côté yooyu la la juddu dëkkoon fee ca Daraqutni nekkoon benn quartier bu nekk Baghdad rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a mu nekk un al imaam la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim <laughs> waaw eh, kon eh, loolu noonu laa doon wax ne eh, loolu loolu noonu mooy li nga xamante ne nii déet waaw waaw loolu déedéet loolu loolu moo tax nag ñenn ñi naan kon di ñaan bàyyi ñaan moo gën waaw bàyyi ñaan bañ ñaan mais loolu njuumte la waxoon naa la xam nga kan mooy référence yoneen saa salaam lañu suñu boroom daal di Euh, royloo léegi dañuy xool moom lan la doon def da doon ñaan wala da doon bàyyi ñaan da doon sikkar yem ci sikkar bàyyi ñaan amul waaw waaw kon loolu lay sa bi dëgër du tout waaw wax jooju moom imaamal kii di wax nii daraa ci dëgëru waaw parce que euh, hadis boobu euh, man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu fawqa ba oti sa'ilin Malik ibn al moo ko nettali fiqa la dëgg la waaye moom xam nga kañ la gàtt génn àddina l'an quatre-vingt-quatorze waaw moom euh, euh, euh, bokkul sax ci ñi nga xamante ne nii mooy du sax saxaaba waaw loolu mooy kon loolu euh, lay sa bi dëgër quoi moom moo ne euh, parce que imam euh, bu dee imam borom musannaf dana haddathana abu muawiya moom xam nañ ko voilà <laughs> ad-darir <laughs> muhammad ibn xaazim rahimahullah moom ci woppam muhammad ibn xaazim moo ne haddathana anil A'mash mu jëlee al A'mash an Malik ibn al Harith A'mash al A'mash jëlee ko ci Malik ibn al Harith mu ne qaala yaqulu Allahu man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu fawqa ma a'tiya as-sa'ilin hadith bi hadisu imam ad-Daraqutni ak imam at-Tirmidhi ñoom boobu dane man shaghalathu qira'atul qur'ani an dhikri wa mas'alati koo xam ne jàngal Qur'an moo ko soxlaal ci bi ma tudd ak bi ma ñaan dinaa ko jox lépp ñi ñi nga xam ne moom lay ñaan yooyu yëpp waxoon nañ problème yi ci nekk loolu moo loolu nag moo indi waxu ñenn ñu mel nii naan nag bu boobaa kon bañ a ñaan moo gën waaye loolu ngandum tarxiis la loolu nga loolu mooy li nga xam ne daa dëgërul du tout waaw ngir ñu xam lu gën mooy li yeneen saa saa doon def loolu mooy li gën waaw bu fi soit naan waaw wàllu yu sàng way yow dina nga yeneen saa saa nga naan wàllu yu sàngam alors que wax ji dafa dóorante xadiis yu dëgër yi gis nañ fi euh, boo Imaam An-Nawawi gisoo kitaabul azkaar lañ génn kitaabud mu boole leen sësale leen moo tax wax ji moom lay bi dëgër biitu voilà kënee bàyyi ñaan moo gën voilà loolu daal moom mooy li nga xamante ne moo gën washazat kon washazat mu daal di beru mina zu taifa am mbooloo mina zuhaadi ci ñi nga xam ne neen dañoo dëdd addi mu ahlul ibad ak ñi nga xam ne way jaamu yàlla yi ilaa anna tarka du'a këne bàyyi ñaan afdal moo gën istislaaman lil qada bu ko defee yow daal nga jébbal sa bopp ci dogalu yàlla yu yàlla def ci yaw moo gën déedéet waaw yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam dañ doon ñaan seen soxla waaw rabbi inni bima anzalta alayya min fay min xayrin faqir sayyidina Muusa alayhi salaam keroog la wax bi nga xam ne ci la provision jeex <laughs> dafa ñaan boroomam dem ci kër gi summa taw summa tawalla ila dhill di ñaan waaw rabbi innaka atayta fir'awna nangam ak nangam Seydina Nuux waaw nee nga yonent yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam waaw allahumma munzil as-sahab waaw di ñaan ahzimil ahzab yàlla dag ma boobal ñi nga xam ne ñoo coalisé ñëwoon dañuy fay sa diine bi ak ñaan yi ñu fi gis yëpp loolu diñ ko jëndeeg waxu ñoo xam ne dañ naan waaye jaamukatu yàlla ñooñu nan la ñuy jaamoo yàlla ci lu wuteeg li nga xam ne moom la fi eh, yonent yi yàlla yónni ngir ñu koy jaamu dekkoon wal iyaazu billah voilà loolu waxi tarxiis la waaw kon nag am ñeneen ñoo xamante ni dañ ne wa qaala axaruna minhum ci way jaabu yàlla yooyu ne inna du'a inna in daa bu dee nit ki ñaanal li muslimiina fa xasan ngir ñeeral way jullit ñi de loolu lu baax la wa in daa bu ñaanalee li nafsi fal awlaa tarku bu dee nag boppam la war a ñaanal li gën mooy mu bàyyi ko te nag euh, wommatu ci dogalub yàlla mu ne wa qaala aaxaruna minhum am na ñeneen ba léegi ci zuhaad yeeg ñooñu way jaamu yàlla yooyu in wajada fi nafsi ba'ithan li du'a ustahabba bu dee daal am na ci gis na ci boppam loo xam du koy pousser ngir mu ñaan daal lool sopp nañ ko wa illaa fala sinoo jaru ko waaye lii nii yëpp xam nga ne daraa ci dëgëru waaw bon <laughs> lii moom mooy wax yi nga xam ne daraa ci dëgërul voilà moo imaam an-Nawawi ne wa qaala mu ne dalilu Euh, al-jumhuur zawaahiru qur'aan wa sunna fi al-amri bid-du'aa wa fi'li sallallahu wa sallam wa ikhbaar wal ikhbaar an al mu ne waaye nag liy tegtalu jumhuurul ulamaa mooy li feeñ ci alquran ak sunna ak digle gi nga xam ne moom la alquran ak sunna di digle ñaan ak def gi ko yonent salaam def ak xabaare bi muy xabaare yonent yi salaam mais ñoom ñëpp loolu lañ doon def moom lañ la doon wax sànq kon loolu moom de toute façon. ay wax la yoo xam ne yu ñuy nettali mais bu ko kenn jàpp dara di ko di ko doxal waaw <laughs> waaw jaamu yàlla mooy nga xool nu ko yonent yàlla bi saa saa doon defe nga defe ko te amul kenn koo xamante ne ni daa toog ne moom du ñaan yàlla koo xam ne du ñaan yàlla ci ñoom waaw ay soxlaam day toog rek li yàlla dogal ci moom baax na danga ñëw gën a xam kan moo gën a xam ne li yàlla dogal baax na waaye yàlla moom di dogal moo nañu ñaan leen ma ud'uni astajib lakum waaw inna alladhina yastakbiruna an ibadati ñaan leen ma ma may leen kanta gaa yi nga xam ne dañuy rëy rëylu ci bañ maa ñaan ñooñu dees na dugg sawara daaxili ñii rëy rëylu mais mooy façon déggin bi ñu am di ko wax looloo doxul waaw ndax ñoom xam nga ñee moom ñuy wax mooy yéeféer yi nga xam ne ñoom dañoo wedd yàlla mais ñii sori nañ loolu mais façon déggin bi ñu am que ne voilà ngir wàkkirlu ci yàlla bàyyi say mbir yàlla moo gën a xam say mu def baax jarul nga koy ñaan naan ko yàlla teggil ma lii bu ko bëggee teggi dina ko teggi loolu lépp ay wax la yuy niru lu rafet waaye daraa ci rafet li rafet mooy li leen sa salam wax li rafet mooy li alquran wax waaw waaw <laughs> waaw waaw yaa Seydina Ali radiyallahu anhu doon wax naan gis nga ñàkk bu doon nit la kuy dund ku ñu xam kooku dinaa ko dinaa ko rey man <laughs> waaw <laughs> non law kaana al adamu kii ku doon dund mais kooku rey naa ko bu yàgg dama koy dama koy descendre dama koy éliminer <laughs> moom ñàkk <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu waaw kon nag loolu lu am am solo la quoi waaw ba bara di ko digal saxaabaam yi naan leen ñaan leen lii ñoom ñii ñëw di ko ñaan yeneen saa saa lan laay wax mu leen di wax comme niñ gisoon kaw kaw yi mais mais Seydina Abu Bakar xadiisa mu ngi ñëwaat yeneen saa di ko wax li muy ñaan nengam ak nangam. te kookooy moo gën képp ku dudub yonent jaar ci tànk yonent yàlla yu saasaam yonent yàlla yu saasaam jàngal xeetam loolu nga ñëw ne bàyyi ñaan daal bàyyi noonu moo gën loolu moom waxu tarxis la waaw ak képp ku ko man di wax wallahu ta'ala a'lam kon xam ne dañaayem insha allahu ta'ala bii di ñëw ñu gis hadis bi nga xam ne moo caato mooy xadisu bi Abu Hurayra ba léegi di xadis mille quatre cent soixante-douze inshaa Allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa